a'lam léegi kon al imam an-Nawawi mu ñëw ci beneen xadis ba léegi muy ñetteelu xadis ci suñu buntu bi insha allahu taala ah al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa mooy xadis numéro deux cent quatre-vingt-onze liñ jóge moo doon xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix lii mooy deux cent quatre vingt wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hal hal hal ajrun lii fi bani abi salama an unfiqa alayhim wa lastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innamaa hum bani fa qaala naam laki ajru maa anfaqti alayhim muttafaqun alayhi hmm? kon bii la ju teg moom al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne an ummi salamata muy jële xadis bi ci yaay ummu salama radiyallahu taala anha ah? mu ne anna qaalat nee na qultu dama wax ya rasulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hal ajrun lii ndax am naa ak pay hal ajrun pay lii ñeel na ma ah fii bani abi salama ah ci doomi abi salama yi muy boroom këram jëwoon ah li nga xam ne moom la amaloon moom la amal njaboot laata yonent ba alayhi salaam di ko denc ndax boroom këram nga daa génn àddina mu ne est ce dinaa am ci ñoom pay ndax am naa pay ci ñoom an yi alayhim bu dee ne damay dépenser ci ñoom walla nekku te nekkuma bi taarikatihim di leen bàyyi noonu rek hakkadaa wa hakkadaa di leen bàyyi noonu kese waaw duma leen bàyyi noonu ñu nekk fi di wër di uti luñ lekk ak di ñaanata ñaanaatu fële ka kii de ah parce que ñoom innama hum baniya samay doom lañ maag maag Abu Salama ñoo ko bokk ñoo leen bokku jur ñoo ko bokku jur waaw fa qaala nee na yonente bi alay saa ne ma naam aha kay di nga ci am pay laki ajru ma anfaqti alayhim ne ko laki ñeel na la ajru pay ma anfaqti alayhim li nga xam ne moom ngay dépenser ci ñoom hadis bi mu ne muttafaqun alayhi waaw mu ak al Muslim rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi nag est-ce que laaj bi mooy est-ce ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad moo leen ci fekk ci mooy ñoom ñii ñoo ko solo imaamu Ahmad imaamul Bukhari ak imaam Muslim rahmatullah ala al jami al imaamul Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci ñaari bërëb ah indi na ko ci ñaari bërëb ci kitaabu zakat baabu zakati ala zawji baabu al zakat yi moom moo def yi Euh, di euh, zakat ji ala zawji ci borom kër indi na ko ci kitaabu nafaqat baabu wa ala alwarisi mithlu zalika indi na ko foofu léegi nañ jël ci buntu bii ñu mujj am mu ne qaal mooy mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il mooy al-Minqari al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki mooy Muusa ibn Ismaa'il al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri rahimahullah Abu Salama rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Wuhayb mu nekk ñu nettal mooy Wuhayb di mu Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili Abu Bakr eh, al-Basri al-Karabisi eh, rahmatullahi alayhi mooy sahibul Karabis eh, <laughs> Karabis Karabis ay yére la yére yu diis façon yére yu diis yooyu ah <laughs> waaw <laughs> waaw Karabis comme ñu ne borom mbàjj mooy borom mbàjj yi loolu mooy kirbaas karabis sahibul karabis rahmatullahi alayhi kon eh, eh, kon Wuhayb ibn Khalid mooy sahibul karabis wala al-Basri Abu Bakr al-Basri al-Karabisi rahimahullahu ta'ala ah qaala mu ne axbarana Hicham mu ne gi ñu ne dama Hicham di Hicham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abul Munzir rahimahullahu ta'ala an abiihi moo ko jëlee ci baayam di Urwatu ibn Zubayr an Zaynab binti Abi Salama mu jëlee ko ci doomu Abu Salama di Zaynab binti Abi Salama Abu Salama Abdallah la tuddoon ibn Abdul Asad al-Makhzumi Zaynab bi al-Makhzumiyya radiyallahu anha an Ummi Salama moo ko jëlee ci yaayam di yaay Ummu Salama qultu mu ne nee na ya Rasulallahi yow ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam hal lii min ajr man riwaay bi ñu am bi ma bi ma yor ci riyaadu saalihiin dafa def hal ajrun lii ah yi nag da ne hal lii min ajrin fii bani abi salama an unfiqa alayhim wa lastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum bani qaala na'am laki ajru ma anfaqti laki ajru ma anfaqti alayhim nii la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi fii ah ci beneen bi njëkk a kii ci kitaabu zakat foofu dane yaa ummu salama dane qultu ya rasulallah aliya ajrun an unfiqa ala bani abi salama waa ndawal yàlla est-ce am naa sallallahu alayhi wa pay ci may dépensé ci doomu abu salama yi innama hum bani yade ñoom samay doom lañ fa qaala anfiqi alayhim dépensel ci ñoom fale ki ñeen al la ajru ma anfaqti alayhim di nga am payu li nga xamante ne moom nga dépensé ci ñoom al imam kanta al imamu muslim Abul Husayn rahimahullah moom benn buntu kese fenn rek la ko indi kitaabu zaka baabu fadli nafaqati wa sadaqati ala al-aqrabiin mu ne haddasanaa Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa sëriñ waa kutubu sitta ñoom ñëpp muy Muhammad ibn uh, al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani tudd nañ ko fi sànq al-Kuufi Abu Kurayb rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Abu Usaama mu ne gën a nettali mooy Abu Usaama Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'aala al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Hishaam Hishaam min Gislank ibn Zubayr ibn Urwa an abiihi mu jëloon ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr an Zaynab binti Abi Salama gis nañ ko sax Ummi Salama mu jëloon ko ci yaay Ummu Salama Hind la tuddoon waxoon nañ la ko bee paase Hind binti Abi Umayya Umay Abu Umayya wa Hudayfa al-Makhzumiyya radiyallahu anha wa ardaaha yaay jullit ñi voilà dañuy Ummu Salama parce que jëkkëram njëkk ya Abdallah ibn euh, Abdallah boobu euh, ibn Abdul Asad moom noo doon Abu Salama seen doom ju njëkk dañ amoon yóbbu demoon na ñoom Habasha Salama ñoo Abu Salama ak Ummu Salama finalement yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi borom këram génnee àddina ci la ko yonent bi sallallahu alayhi moo moom ñu naan ko ummu salama anna qaalat qultu mu ne ya rasulallah ya ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hal li ajrun fi bani abi salama unfiqu alayhim wa lastu bi tarikatihim hakadha wa hakadha innama hum baniya fa qaala naam laki fihim ajru ma anfaqti alayhim kon mu ngi nii nii la ko al imamani rahmatullah alayhima daal di solo kon hadis bi dafa leer ci buntam ak lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak fi ñu nekk mooy nit ki xatta yaay ji mano euh, di dépenser ci njabootam xam nga biñ tàmbalee ba lee da ngay foog ne baay ji kese la rajulun di moo tax yooyu nga foog ne rajulun am fa loolu doy def doy na rek voilà kon mooy looy di mën bu dee jigéen gi dép dërëm di muy def ci njabootam moo gën moo tax lële ce n'est pas que mafhumul euh, kii la de euh, mafhumul xaalib kese la te boobu laa yoon ba parce que lu bari euh, suñu boroom ki nga xam ne moom la wax mooy dépasser mooy góor gi moo tax mu ne góor mooy dépasser ci këram ah wa alal mawludi lahu voilà rizquhunna wa kiswatuhunna ñoom la war comme ñu ko gise woon ci laay bi bi ñuy tàmbali buntu bi mbambëstalu buntu bi ci wàllu alquran al azim kon loolu dafa leer waaw waaye tekkiwul ne kon jigéen bi moom moom dépense am kon moom bi gën nekkul bi muy def ci njabootam si boobu mooy bi gën voilà moo fii yaay ummu salama bi nga xamante ne nii lool la laaj mu laaj yonente bi alayhi salaam waa sama doom yi nga xamante ne ñoom laa yor am kook sama jëkkër ja woon abu salama radiyallahu taala anil jami' waaw mais est ce que am naag bu dee damay dépenser ci ñoom te du leen bàyyi noonu ndax manu leen a bàyyi xam nga léeg leen nga ne non kii gi muy def non non kii dépense mooy man da ñàkk mooy la quoi yor doomam am loo leen dundale doo leen dundal waaw day jar day day jar sax mu gis loo xamante ne nii moom mu privé boppam xañ boppam yoo xamante ni ngir doom yi dund comme niñ ko gis woon ndaw soosu ñëwoon ci kër Sayyidatu Aisha doon laaj mu jox ko tàndarma ñetti tàndarma mu jël benn ku nekk ci ñaari doomam yi yu jigéen ñi mu jox ku nekk benn jël benn dem bay sex fekk ñee lekk nañ bi yor di ko laaj mu jël ko xar ko ci digg bi voilà voilà mu ngi noonu kon nag loolu nday da koy def xam nga loolu maa nga ne non dépense boobu par exemple ndaw soosu loolu mu def noonu jël ma yooyu jox leen xar ko ci digg bi benn bi mu waroon a yor non loolu moom ça garaawul quoi loolu moom saaba va avec parce que darula la man da ñàkk noonu rek la man a def dañ naan loo loolu même loolu da ciy am fay waaw da ciy am fay boroom bi da ko ciy fay moo tax mu ne ko moo tax mu ne walastu tama nekkuma bi taarikatihim hakaza wa hakaza tama nekkuma di leen bàyyi noonu waaw duma leen bàyyi noonu ñoom ndax samay doom lañ mooy dinaa leen jox dinaa leen dundal waaye malgré loolu yonent balay saat saam ne naam laki ajru ma anfaqti alayhim am nga payuk la nga dépensé ci ñëw waaw waaw Allah kon nag bu ko defee jigéen ñi xam ne li ñuy wax yépp ci góor ñi ñuy dépensé yow itam noonu la waaw di nga am yoolu non seulement dépense bi nga joxe saraxe waaye jokk gi ngay gi ngay jokk sa sa njaboot ak rafetal al ihsan li nga xam ne rafetal gi ngay defe ci ñoom te di nga xam ne borom bi moo dàq rafetal ñi al jazaa'ul ihsaani illa al ihsan est pay ku lu rafet nekkul dong dong dong lu dul lu rafet ah kon nag mu ngi noonu le ah. léegi kon nag ñu jàll ci hadis bi nga xamante ne moo ci déggu al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy andi hadith numéro euh, deux cent quatre-vingt-douze ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitab fi bab an-niyya alhamdulillah anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaxi biha wajha allahi illaa ujirta biha hatta ma tajcalu fi fi imra'atik muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu ndil ñu xadis bi ci tegu mu ne wa an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu wa arda fi xadiisihi ci xadiisam ba tawili bu gudd ba alladi ba nga xam ne qaddamnaahu jiitaloon nañu ko fi awwali kitaabi fil baabi niyya ci jaal beenu téere bii ñu nekk di riyaadu saalihiin te buntu ba nga xam ne mooy buntu bi yéene waaw te loolu moo doon buntu numéro un premier buntu doon wax baabul ixlaasi wa ihdaari niyyati fi jamiil amaali wal aqwaali wal axwaali al baarizati wal xafiya te buntu sellal te teewal yéene ci mbépp jëf yi booleem jëf yi ak wax yeeg état yeeg yu feeñ yeeg yu nëbbu yi foofu xadiis boobu nee na foofu la ko indi woon fay yaa ngi fàttale ko adoon <laughs> xadiis numéro six waaw waaw foofu mu xadiis ci xadiisam boobu bu gudd boobu la ñu dëg jiitaloon ca njaal beenu téere ba ca buntu niya anna rasulallahi te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa moom dafa qaala dane lahu wax ko sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy bi mu feebaree Makka ah, mu ne ko wa innaka wañ demee Makka bu feebar ragal ne day gaañu fii mu ne ko bokk na ca ko wax keroog mu ne wa innaka te yow lan tunfiqatoo dépenser mukk nafaqatan benn dépense boo xam ne yi dañ koy sàkku biha ca dépenser ka wajhallah lii lañ la doon wax lii mooy lépp daw la yaraloon nañ la ko foofa ne la boo dépensé te yàlla taxul ngir ngistal ak yooyu du jariñ dara ndax ana aghna shuraka an shirk li borom bi wax maa gën doylu ci képp koo xamante ne nii ñoom lañ may bokkaaleel ci wàllu shirk ku fi jëf benn jëf bokkaale ma dara dinaa ko bàyyeeg la may bokkaaleel kon nag affaire baa ngi noonu moo tax eh, mu ne ko yow doo dépensé benn dépense boo xamante ne nii tabu yi yaa ngi bi haa ca loolu le wajhallahi mooy nekk nekk yàlla kese tax ngay def am ngërëmam illaa lu dul ne ujirta biha dees na la fay xataa ba tax maa li nga xam ne tajaalu di nga ko def fii a ci sa gémmiñu soxna di ko sexal loolu ci boppam loolu borom bi dala ciy fay ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo hadis bi nag duñ ci ñëwaat parti que nañ ko foofu fay lan moo doon règle bi bépp xadiis la wax boo xamante ne gis nañu ko bu ñu ci ñëwee moom yaa bul bul bul es <laughs> bul yaakaar mukk ko ni dañ ci jaaraat loolu moom du ne insha allahu taala loolu moo tax euh, mu ngi noonu euh, duñ ci ñëwaat dellul foofale ca xadiis numéro six mooy numéro six voilà ci téere bi yëpp ñu hadis numéro six ca buntu bu njëkk ba mu foofu la kon nag ñu jàll al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis numéro deux cent quatre-vingt-treize ñaar téeméer ak juróom ñee juróom fukk ñeent juróom <laughs> ñaar ak juróom ñeent fukk voilà juróom ñeent fukk ak ñett mu ne wa an abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuhaa fahuwa lahu sadaqa muttafaqun alayhi kon nag ah, ah, hadis bii la ca al imaam teg waaw kon ah, mooy. li nga xamante ne nii ah mooy eh, hadis bi mu ne wan abi Mas'ud mu ne mu ngi koy jële ci Seydina Abu Mas'ud turam nag moo doon Uqbat ibn Amr ibn Sa'laba ibn Amr ibn Sa'laba mooy moo gën a Abu Mas'ud al al al Ansari al Khazraji al Badri rahimahullahu ta'ala li gën a dëgër mooy dafa fekk woon Badar comme la ñoom imaamul Buxaari wax ñenn ñi naan dafa dëkkoon côté Badar rek moo tax waaw <laughs> waaw <laughs> moom ñoom Yahya ibn Ma'in a lam yashhad Badran wa shahida al-Aqaba waaye imaamul Buxaari rahimahullah dana si dafa fekke Badar te loolu euh, mooy li gën a dëgër insha allahu euh, loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër rahmatullahi wa radiyallahu anhu kon nag li nga xamante ne nii moom abu Uqbat ibn eh, Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al al Badri radiyallahu anhu nabi muy jël ci Yonent bi saa saa mu ne ida anfaqa ar-rajulu gis nga bu góor gi dépassé ala ahlihi ci njabootan yahtasibuha <laughs> waaye nag la mu jépp la mu dépensé mooy mu ci yaakaar ngërëmu yàlla di ci yaakaar pay payoor pay ga ko yàlla ji ci fay fa huwa lahu sadaqa ci moom mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de ko solo al imaamu al Buxaari Muslim rahmatullahi alayhima loolu lu ama am solo la <laughs> waaw léegi mu ko solo est ñoom kese ñu la déedéet al Ahmadu solo na ko al imaamu Tirmidi ak al imaamu al imaamu uh, al Buxaari indi na ko ci yoon yu bari lenn bi ci kitaabul imaan la ko njëkk indi hadis numéro cinquante cinq baabu maa jaa anna al a'maala bi niyya baabu buntu maa jaa li ñëw di wane ne anna al a'maala jëf yi bi niyya ci ni yéene la aju mu ne haddasanaa Hajjaaj ibnu Minhaal muy al-Anmaati Abu Muhammad Ah, al-Attaar al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Shu'ba mu nekk ñu nettama Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam amiirul mu'miniin al-Waasiti al-Basri qaala mu ne akhbaranii xabaarana ma Adiy ibn Thaabit di Adiy ibn Thaabit al-Ansaari al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Yaziid mu ne dégg na Abdallah ibn Yazid di Abdallah ibn Yazid ibn Zayd ibn Husayn ibn Amr ibn al-Harith Abu Musa al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Mas'ud mu jëlee ko ci Abu Mas'ud Uqba ibn Amr radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa noonu la ko indi Imam Muslim rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko ndi kitaabu zaka baabu fadli nafaqati wa sadaqati ala al-aqrabiin mu ne haddathana Ubaydullah ibn Mu'aaz al-Anbari mu ne ki ñu ne Ubaydullah ibn Mu'aaz muy ibnu Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash ibn al-Khashkhaash <laughs> ibn al-Khashkhaash al-Anbari <laughs> du oto du moto du Abu Amr <laughs> al-Basri <laughs> rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abi mooy Ubaydillah moo ko jëlee ci baayam baayam mooy kon Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ba nim jeex Abu Abul Musanna at-Tamimiyu al-Basriyu al-Qaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Shu'ba moom la ñu wax sax an Adiyy wa huwa ibnu Thaabit moom la ñu gis sax an Abdillah ibn Yaziid moom la ñu gis sax an Abii Mas'uud al-Badri moom la ñu gis sax an an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-muslima idhaa anfaqa alaa ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuhaa kaanat lahu sadaqa voilà lii hadiis bi lenn kon nii la ko ash-Shaykhaani indi rahmatullahi alayhimaa moo tax al-imaamu an-Nawawi rahimahullah mu ne xadis bii nii ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne lii fiihi bayaan anna al-muraada bis-sadaqati wan-nafaqati al-mutlaqa fii baaqi al-ahaadiis idhaa ihtasabahaa mu ne lii lay wane moom la jox sànq bi ñuy génn ci xadis Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bee bim na ko tabtaxi bihaa wajha Allah doo sarax benn sarax benn dépense ko def boo xam da nga ciy sakku nekk-nekk yàlla am gërëmu yàlla mu ne xadis yi leeral xadis bi day leeral sarax yeeg dépense yi yu ñu doyal wax ko kese te ñu romb ko ah yooyu noonu ñu romb nga xam ne waxu ci eh, ay ay yéene loolu day wane ne ay dinaarun anfaqtu fi sabilillah wa dinaar anfaqtu fi raqaba wa dinaar tasaddaqtu bihi miskin ala miskin wa dinaar anfaqtu ala ahlik loolu mooy bu dee yàlla nga xam mu ne day leeral que ne Eh, eh, eh, saraxa yi ñu wax dépenses yi ñu joyal fële ci xadiis yeneen xadiis yi mooy la ko ci jariñ mooy idax tasa baxaa bu dee ne da koo def ngir sàkku ci ngërëmu yàlla ngir am ci poyorum yàlla waaw waaw wa maanahu araada biha wajha allahi taala mooy mu nam ci am li nga xam ne mooy nekk-nekk yàlla mooy am ci ngërëmu yàlla mi nga xam ne kawe na te yéegul waaw waaw <laughs> mu ne moo tax du ci dugg fala yadxulu fiihi man anfaqaha jaahilan waaw ki nga xamante ne nii da koy dépenser nga xam ne yàlla taxul leneen a tax wala di dépenser di protester ko xun na ko kii raxoon donc kooku moom bokku ci nga xamante ne nii dara yàlla taxul non kooku taxul <laughs> waaw mu ne nag léegi nga ne ko waaw ah waaw léegi moom nan lañuy xam ne kon yaa ngi koy def ngir yàllaa tax mu ne wa tariquhu fi al-ihtisaabi an yatadhakkara annahu yajibu alayhi al-infaaq ala az-zawja wa atfaali awlaadihi ah, wal mamluuk wa ghayrihim mimman tajibu nafaqatuhu ala hasabi ahwaalihim wa ikhtilaafi al-ulamaa fiihi waaw wa anna ghayrahu mimman yunfiqu alayhi manduubun ila al-infaaq alayhim fa yunfiqu bi niyyati adaa'i maa umira bihi wa qad amara umira bil-ihsaani wa qad umira bil-ihsaani ilayhim wallaahu a'lam mu ne léegi nag nan ngay xam nan ngay defee wan yoon ngay jaar ngir. ah que mbir mi yow dañ ci yaakaar yàlla di ci xaar yàlla di ci yàlla tax ngay def mooy ngay fàttaliku ko ko ne lii kat dépense bii may def dafa war lu ma yàlla teg la ci may dépenser sama soxna ak sama doom yi sama xale yi sama doom yi nga xam ne ñoom ay gone lañ maa leen yor ba ñuy majeur wala ñuy sëy wal mamluk ak jaam yi nga xamante ne yàlla daa def maa leen moom daan ak ñeneen ñi ñi nga xam ne dafa war ma dépensé ñoom lool ma koy teewal moo tax ihdaaru niyya fële ci buntu ba bu njëkk ba ala xasabi ahwalihim selon ku nekk ay xaalam wax xilaaful ulama ak wuuteg ulama yi boroom xam-xam yi fii mu ne kantaa ñeneen ñi dangay ngay dépensé xam ne lii dama koy def ngir yàlla lu bu yàllaa ko sopp waaw daal di koy digle ah maa koy def nag ngir jooxe rek li nga xam ne boroom bee digle ñuy def lu rafet ci ñoom te nag dañu maa digal may def lu rafet ci ñoom kanta al imam al Qurtubi rahimahullahu ta'ala mooy eh, moo def shara sahihu muslim imaamu muslim rahmatullahi alayhi mu ne afaada mantuquhu anna al ajra fi al infaq innama yuhsalu bi qasdi al qurbati sawa'un kanat waajiba aw mubaha mu ne hadis bi yonent bay saa saa wax lii ne ida anfaqa rajulu ala ali bu waa ji dépensé ci njabootam de boo xam ne yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa mu ji ut ngërëmu yàlla wala payut yàlla yàlla tax kooku da ciy am tay mu ne loolu noonu lool mu tudd noonu mooy mantuux bi li mu wax kene lii day day njariñe kene kon njariñ euh, mooy kene payoor bi ngay am ci dépense mooy li nga xam ne innama yaxsulu yuxsalu wala yaxsulu dina ame bi qasdil qurba bu dee waa ji da koo def ngir jegeñ ci boroomam moo tax muy dépensé sawaun moo xam nag kaanat ba mooy dépensé ba mu dépensé farata la comme boroom këram ko soxnaam wala doomam yi nga xam ne mazuru euh, mu yor leen te bu ak ñi nga xamante ne ay jaam lañ wala ñoo xam ne borom bi ñoom la leen booleel te seeni dund manu la nekk lu dul ci yow la koy jaarale aw bu baax wala yoo xam ne dañ ko sopp comme bu dee yaay ji daa am lu mu dunde wala baay ji yow ngay dépensé ci moom yow doom ji du farata comme ni ko ñu bari jàpp non non non c'est pas farata ça non non non daa gën rafet nag waaw rafetalal wa bil walidayni ihsana waaye du farata bu boobaa lu ñu sopp kese lay doon. yooyu yëpp moo xam bu mu ci man di doon yow bi ngay amee fay mooy bu dee ne yàllaa tax ngay def waaw pas bi ngay def ngir yaa jomba ñaaw ñu lay tagg ka def lu ne mu ne waaye wa afaada jariñe na ba léegi xadis mafhumuhu wax na la mantuq bi li mu wax mu leer nii li muy li muy li muy li muy li muy li muy li ñu ciy jànge waaye kanta la may dégg ca gannaaw mooy te ne am na man la lam yaqsudul qurba la yu jar képp koo xam ne sa dépense ba ngay dépensé yow jubluwoo ci jege yàlla kenn du la fay bu ci yàlla di lakin waaye tabarra zimmatuhu min an-nafaqati al-waajiba waaye rek bu ëllëgee yawmal qiyaam kenn du ko ne ah yow euh, mooy tabarra ak set na deñ na ba set wecc zimmatuhu la ko yàlla gàll min an-nafaqati al-waajiba ci euh, euh, dépense bu war bi bu dee koo xam ne soxnaam la wala koo xam ne doomam joo xam ne moo ko war a dundal la moom mu joxe ko waaye yàlla taxul du tuut mu ne waaw buñ ci xaar faral gu ko yàlla fay ëllëg waaye farata gi yàlla tegoon wa alal moom moo war di leen dundal yooyu bu boobaa comme que def na ko loolu mënuñu ko koo toppati waaye def na ko waaye nag bu xaar pay ci ginnaaw déedéet <laughs> voilà <laughs> waaw mu ne li annaha manqulatul maana waaw ndax lii mooy maanaawam dañ koo mën a xalam waaw waaw <laughs> kon mu ngi noonu euh, rahmatullahi alayhi waaw mu ngi noonu ah, kon nag loolu lu am solo la fii daal xadis fii moom li muy leeral mooy imaam da koo indi ak xadis Seydina Abu Sa'id gi euh, Sa'd ibn Abi Waqqas de gi wala ne wajhallahi ak ci am solo ak yahtasibuha waaw mooy dépense yi baax na yii yëpp ci borom yonent bay saa saa wax la de waaye bu dee ne da nga koo def te yàlla tax bu ko yàlla taxul nag bu dee farata la woon mooy farata ga wàcc na la ndax def nga ko waaye nag bu xaar pay goo xam ne comme que yàlla taxul bu fi nekk di ko di xaar pay yenn ma ma yenn yi mooy yi nga xam ne euh, da nga koy joxe ba pare di def man nag adaa waaw cib bu dul woon man di ñaaxaate yéen kenn manu fee dara kenn leen waaw cëm bu dul woon man yéen torox ngeen wala façon yu mel noonu yooyu moom bàkkaar nga ci yam waaw moo tax suñu boroom ne woon yéen ñi gëm yàlla laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa waaw bu leen yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi ngeen di saraxe ah di ko yàq man nag adaa waaw di ñaaxaateeg ak wax ju ñaaw bala ngaa jox waa ji ak ki nga war a dundal mooy ñaaw wax ju ñaaw dina dinga ko ah door koo door koo jox waaw xas ko ci ah yàqub deram boom nga def ak xas gi nga ko ci xas waaye léegi loo foog ah xas googu nga ko ci xas ci loo xamante ne boroom bee la ko gàll nga foog ne loolu daal yow doo ci am bàkkaar bañ am bàkkaar waaw waaw kalladhi yunfiqu maalahu riyaa an-naas comme ki nga xam ne day dépenser alalam riyaa naas yi ndax gistal nit ñi kooku ay ay duma la ciy jële mooy yàq na lépp lu mu jëfoon waaw waaw di gistal bëgg rek ñu ne non sawaay nag moom magam yëpp frère am moo ci gën a kii quoi yooyoo ko neex waaw sawaay moom bokkul ak ñoom ñuy xas ñee di ko tagg lool kese waaw dina faire martyr ci boppam yu metti ngir man a dépasser même bu dee ne bu dul woon lool bu ko ci amul woon du ko def ah. waaye nag na ko def ngir gaay di gën a pëtëxal ñële di leen ŋàññ moom nag ñu koy tagg waaw loo kooku moom de toute façon li mu def moom mooy gistal la te tamit yàq na li ñu jëf moo tax suñu borom laa tubtilu bu leen yàq ko kon kay bu dee seen sarax yi kon bu dee loolu la ci def mooy kooku moom loolu la ci yàq da ko yàq voilà waaw bu dee rek da koo def taxul mais da koo def def ko ba pare jàpp ne voilà moom yàlla taxul quoi pour moom voilà moom daal moo leen war a dépenser jox na leen mais xalaatu ci sax yooyu yëpp ay affaire yàlla yu yoroon newu ci waaw xalaatu ko sax nekkul sax loo xam ne day ñëw ci esprit bu waaw léegi waaw léegi nag mu ci xaar fay waaye euh, euh, farataat la mu waroon a jox ko ah def na ko kon nag ñu yem noonu wallahu taala alam kon yéene bi dafi am solo ci saraxa yi yu rëy yi ci suñu borom wax